rahimahullah fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi as-saamini wal arba'iin ba'dal mi'atayn wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qaala xiina yusbix wa xiina yumsi subhaanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin lam ya'ti ahadun yawmal qiyaamati bi afdala mimmaa jaa'a bihi illaa waahidun qaala misla maa qaala aw zaada rawaahu muslimun rahimahu allahu taala kon al imaamu alxaafiz annawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun fi nga xam ne moom la yemoon ci chapitre bi di deux cent quarante-huit ñu ubbi woon ko ci jotaay bi ñu génn di wax baabu zikri inda sabaahi wal masaa bunt bi wax tudd turu yàlla di sikkar fa suba ak ngoon Euh, ci suñu jotaay bii ñu génn lañ ko ubbi woon gisoon wàllu wu njëkk wi muy côté Alqur'aan aaya bi mujj woon indi moom al imaam rahimahullah mu noon wa qaala ta'aala innaa saxxarnaa al-jibaala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraaq tey ñu war a dugg comme niñ ko waxoon ci sept hadith yi nga ne moom la imaam indi fii euh, Euh, waaw muy seen xadis yi muy xadis bu njëkk muy mille quatre cent cinquante et un mu ne wa an abi hurayrata mu ne mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man qaala képp ku wax xiina yusbixu jamono ja muy xëyee wa xiina yumsi ak jamono ja muy gonte wax lan subhaanallah wa bihamdihi ne subhaanallah ah gàcc ngaalaamaa yàlla di sàbbaal borom bi wa bihamdihi te di ko sant mi'ata marra def ko ñaata yoon téeméeri yoon cent fois lam yati indiwul ahadun kenn yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba bi afdala lu gën mimma jaa bi li mu indi ndax kàddu yi muy kàddu yi mu wax illaa lu dul waahidun waajoo xam ne qaala dafa wax misla maa qaal ku wax li mel ni li mu wax waaw kooku moom rawu ñoo ñoo exiko ñoo tolloo aw zaada wala waa ji yokk bu boobaa waa ji moo ko ëppale moo ko gën lee kon mu ngi noonee mu ne rawaahu soloona xadiis bi al imaamu muslim daal imaamu Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an laaj mu njëkk bi mooy est-ce que al imaamu Muslim kese moo solo hadith bi ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu Ahmadu nekk benn bërëb kese nga ko indi Ahmad ak Abu Isa at-Tirmidhi Muslim rahimahullah dafa am hadith bu mu boo xam ne gisoon nañu ko ñoom la tegale woon.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 hatta yumsi walam ya'ti ahadun côté bi bi afdala mimma jaa bi illa rajulun amila akthara minhu voilà kon mu ngi noonu wa qaala man qaala subhaanallah bihamdi fi yawmi mi'ata marra huttat xataayaah wa in kaana mithla zabadil bahr xadis boobu ak xadis bii nii nekk nii ñoom la tegalawoon te gis nga am na luñ niroo mooy wax ji mu ne kenn indiwul lam ya'ti ahadan kenn ku def kàddu bële li mu doon wax mooy li nga xam ne mooy laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir nga wax ci téeméeri yoon ginnaaw bi mu ne yow na ngay mel ni koo xam ne da ngaa libéré fukki prisonnier ñu bindal la téeméeri yiw daal di lay effacé la alhamdulillah téeméeri ñaawteef ba pare mu nekk protection ci saytaane bésam boobee ba ni muy gonte te kenn walam yati ahadun kenn indiwul afdala jaa bihi lu mel ni lu gën moom li mu lu dul koo xam ne amila dafa jëf akthara min zalik lépp fii xaw na niroog moom xoola xadiis bi moom la tegale al imam muslim muy kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabu mu ne hadathani Muhammad ibn mu man dong sama sëriñ Muhammad ibn Abdil Malik al-Umawi di Muhammad ibn Abdil Malik ibn Abi Shawarib ibn Muhammad eh, rahimahullah Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 243 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Abdul Aziz ibn al-Mukhtar mu Abdul Aziz ibn al-Mukhtar al-Ansari Abu Ishaq nii ne Abu Isma'il al-Basri ad-Dabbagh rahimahullah kañ la gën a addina kañ la génn addina dajuma ko waaye borom Taqrib at-Tahdhib nee na siqa an Suhayl mu jëlee ci Suhayl bi Suhayl ibn Abi Salih Dhakwan as-Samman Abu Yazid al-Madani al-Ghatafani mawlahum ga am ñu ne mu ngi génn addina côté 138 am ñu ne 140 wallahu ta'ala a'lam di doomu ki nga xam ne mooy Abu Salih voilà borom Zakwaan borom import export ki doom ji la an Sumayyin jëlewul tay ci baayam waaye ci Sumayy mooy Sumayy al-Qurashi mooy Abu Abdillah di mawla Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham rahmatullah ala al-jami génn àddina la 130 am na wute rahmatullah ala Nabi Salih mooy Suhayl li jëlewul ci baayam directement mais da ko jële ci intermédiaire Sumayy mu jële ko ci baayam li nga xam ne mooy Suhayl male muy Abu Salih min dama zak di Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madani borom import export génn àddina lan cent rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jële ci Seydina Mawlana al-Hafiz ad-Dawsi Seydina Abu Hurayra génn àddina lan cinquante-neuf ci li gën a dëgër insha Allahu ta'ala annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra lam ya'ti ahadun yawmal qiyaamati bi afdala mimmaa jaa'a bihi illaa ahadun qaala mithla maa qaala aw zaada aw zaada alayhi nii la ko al imaamu indi walillahi alhamdu wal minna kon hadith bi euh, euh, day wone lëkkaale mag suñu buntu bi di wax. sikkaru baabu zikri inda sabaahi wal masa imam tàmbalee ko xadis boo xam ne yoneen saa sallam dane képp ko wax di ci xemmem loo nit ñi ngir ñuy wax lii di sikkar sikkar gi ci suba yi ak ngoon yi léegi suba yi ngoon yi ñooy lan loolu waxoon nañ ko ci jotaay bii ñu génne voilà li nga xam ne moom la al imaamul xaafizu an-Nawawi doon wax euh, bi nga xamante ne nii ci la doon wax wa sabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar mu al ashi ma bayna zawali zawali shams wa ghurubiha voilà mooy euh, fi nga xamante ne nii euh, mooy diggante euh, ashi ngoon ma bayna bi jant bi ba ni nga xam ne ci lay sowe mu waxoon la asal jamu asil wa huwa bayna al asr wal maghrib te waxoon nañ la sikkar yooyu mooy diggante li nga xam ne mooy tàkkusaan ak timis te si sikkar yi nga xam ne moom la ñuy wax fii al saba al masa mooy jamono yoo nga koy def waaw ah, li mooy nga def ko entre fi nga xamante ne mooy bu tàkkusaan jotee voilà mooy boo julee tàkkusaan léegi yow commencé nga man nga commencé après ba timis bu dee nag loolu yow da ngaa nekkoon ci ay mbir wala boog ba timis gi weesu bu boobaa it doone ah bon c'est trop tard non koy def waaw da nga def après timis même dem ba gée même bu dee da nga ko fàtte ba gée jot tamit dañ naan la defal. voilà parce que loolu yëpp yaa ngi ci guddi gi euh, wallahu taala alam yu bëccëg yi nag mooy boo jullee fajar euh, man nga ko def ba ñu jant bi di génne waaye loolu tamit bu foofu lañ koy def léegi bu dee new dalaa raw euh, jant bi génn ba pare kenn du la def ah moom naa fi laa yem arrêté déedéet mooy boobu da nga koy def voilà da nga koy def fekk beneen waxtu yu jotul loolu lépp mën nga ko cee def waaw fekk zawalu shams léegi yooyu yëpp nga ciy def yooyu wallahu taala alam kon yeneen saa salaam ne lëkkaale mag suñu buntu man xaala képp ko wa xiina yusbihu jamono ji nga xam ne ci lay xëye wa xiina yumsi ak jamono ji nga xam ne ci lay gonte mu wax kàddu yi subhaanallah wa bihamdi am nga gisoon nañu ko subhaanallah xam bihamdi ay ngëneelam ci buntu yi ñu génnoon nga xamante ne nii kalimataani xafifataani ala lisaan saqilataani fil miizaani habibataani ila rahmaan subhaanallah wa bihamdi li ñu koon wax voilà mooy mu nekkoon mooy ñaari kàddu gi yoo xam ne dañoo woyof gisoon nañ xadis 1408 moo doon premier xadis ci baabu fadli dikri wal hasni alayhi muy premier buntu ci la azkaar kon loolu gisoon nañ ko borom yeneen saa salaam sayna Abu Hurayra mi moo ko soloon radiyallahu anhu ne yeneen saa salaam nee na kalimataani ñaari kàddoo gi xafifataani ala lisaan yu woyof ci làmmiñ thaqilataani fil mizaan waaye yu diis ci balance ba habibataani ila rahmaan yu sopplu ca borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi al-aziim bu njëkk bi subhaanallahi wa bihamdihi moo indi moom la ñu indi fi ni képp koo xam ne boo xëyee da nga naan subhaanallahi wa bihamdihi mi'ata marra cent fois waaw boo ko defee cent fois lan ngay am mooy kooku de lam ya'ti ahadun amul kenn ku ëndi bi afdal yawmal qiyaamati bi sub taxawaay ba ku ëndaale lii bokk ci sa marché bii sa bagage ci ngeen de yawmal qiyaam lii xamal yeneen salaam mi nga xam ne mooy ki xam moo lay wax nee na kenn indiwul bésub taxawaay ba bi afdala mimma jaa bi nga xam ne yow nit koo kenn indi loolu kenn indiwul lu gën li mu fi indi amut ça n'existe pas xanaa ba mu des ah illaa wahidun lul koo xam ne qaala misla ma qaal bu dee ku wax ni li nga wax des ko moom itam téeméeri yoon ah. kooku nag mu ngi noonee ah loolu nag ma noonee bu boobaa yéen a tolloo bu la nee nag aw wala bokk zaada wala mu yokk ke yokk nag moom moo la gën le comme hadis bi ñu doon fàttali sànq ne ñaar yooyu moom la imaam an-Nawawi tegale bi nga xamante ne nii mooy chapitre bi mooy hadis bi ñu la waxoon muy eh, cent eh, mille quatre cent dix ne woon te kenn indiwul lu gën li nga xamante ne moom la indi illaa rajulun lu dul nit koo xam amila akthara min ku def lu ëpp loolu ki tolloog yow ki def lu toll ni li nga def yéen a tolloo ki nga xam ne moo def lu ëpp loolu loolu kooku nag moo lëppale léegi nag bu la nee kon loolu di wane kon gëneelu kàddu yi quoi mooy boo bëggee présenter sa kanamu borom yowmal qiyaam loo xam ne kenn indiwul lu gën li nga indi lu dul ku def li mel ni li nga def walla ku def lu ko mooy yow taqool ak subhaanallah wa bihamdi téeméer yoon boo xëyee ak téeméeri yoon boo gonte loolu nag bu nee xiina yusbihu wa xiina yumsi tekkiwul ne bon dama koy dispatché ah téeméer la wax daal bu dee daa xëy ak bu gontee kon téeméer yi mooy dugg ci xëy bi gont bi dañ naan déedéet bu ci nekk bennam la waaw bu ci nekk téeméer boo xëyee <laughs> hein Eh, eh, du du loolu ah waaw <laughs> eh, loolu ginu la dëgër que ne la de que day indi moom l'essentiel na di def bi mu xëyee ak bi mu gontee yépp boo ko totalisé muy téeméer non téeméer téeméer lay doon ci suba bi waaw ah <laughs> moo tax al imaam al qaari mu ne ay fiihima bi an yati bi ba'diha fi hada aw fi kulli wahidin minhuma wa huwa al mu ne nit mën naa dégg mbir mi ne bu ne man qaala xiina yusbihu wa xiina yumsi subhaanallah bihamdi mi'ata marra al imaam al qaari rahimahullah mooy ay fiihima mooy ci ñoom ñaar mooy li ma la njëkk a wax mooy nit mën na bi an yatiya bi ba'diha fi hada aw fi suba comme cinquante suba gi cinquante ngoon gi kon def na téeméer mu ne wala boog aw wala mu ne fii kulli wahidin minuma mooy bu ci nekk suba gi cent téeméer ngoon gi téeméer mu ne wa huwa al azhar loolu nag mooy li gën a fee voilà mooy loolu la insha allah loolu la yeneen saa sam man qaala hiina yusbihu hiina yumsi subhaanallah bihamdi mi'ata marra nekkul suba gi ngoon gi ngay boole mu nekk téeméer non da ngay def suba gi téeméer alhamdulillah ngoon gi it nga def li nga xam ne ah, mooy téeméer allahu akbar la ilaha illa allah boo ko defee léegi indi kenn indiwul lu gën yowmal qiyam ki yow li nga indi nit koo xam ne ah daa am na ci yenn illaa ahadun xam nga illaa waahidun ci riwaay imam muslim bi illaa lam yati ahadun ah bi afdali ma jaa bi illaa ahadun riwaat bi liñ am illaa waahidun imaamu at-Tirmidhi ko illaa ahadun waaw walam yaati yawma ahadun yawma alqiyama bi afdala mimma jaa bi illa ahadun al ki nga xam ne mooy tamit ahmad noonu la ko ndee walam yati lam yati ahadun yawma alqiyamati bi afdala mimma jaa bi illa ahadun voilà riyaa bi rek mais benn la mooy kenn rek koo xamante ne def na lu mel ni lim def kooku ñu maase aw qaala wa aw ah, ah, mu ne maa qaala aw zaada wala mu yokk bu yokkee bu boobaa kon moom ëppale na ko loo xamante ne soit muy kaddu yi la yokk téeméer comme liñ gisoon ba ñuy gis hadis boobee wala yeneen yi nga xam ne ñooy seeni mbokk ay subhaanallah ay la hawla wala quwwata yeneen façon ñaan yi laa ilaha illa moom yemul ci téeméeri kii yeg mu yokk ci wala sax muy kaddu yi subhaanallah bihamdi la yokk bu boobaa nag kooku moo la ëpp ngëneel wallahu taala alam kon hadis noonu muy lu am am solo al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala rahmatan waasi'a mu andil ñu beneen xadis boo xamante ne moom la ci teg ah muy beneen xadis boo xam ne moom la ci teg Allah Allahu akbar mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala jaa'a rajulun ilaa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqaala yaa rasuulallah maa laqiitu min aqrabin ladaghatnii al-baariha qaala amaa law qulta xiina amsayta acuudu bi kalimaati llahi taammaati min sharri maa xalaq lam tadurruk rawaahu muslim rahimahu llahu taala kon al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullah muy di beneen xadiis bu amati bu amati solo lool lool lool lool lool mu ne waa anhu hadith mille quatre cent cinquante deux mu ngi koy jëli sahaaba mu jëloon hadith bi léegi muy Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee na jaa dikk na rajulun benn waay benn waay dafa ñëw dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko yaa rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa man de maa laqiitu man de awma lu ma dajut loolu ma ay li ma daj ci mettit min rabin ci ab jiit ab scorpion boo xamante ne nii la daxat nii moo ma fet albaarixa ko yow yoon saa man daal benn jiit moo ma fet awma lu dul kii naqa gi gi gi mettit gu ma dal bii ku la ko nettali rek am na lu def xaala <laughs> yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko <laughs> amaa law qulta aadaatu tanbiih ne ko law qulta xamoo ne boo waxoon xiina am sayta ba nga gontee boo waxoon a'uudu bi kalimaatillaahi maa ngi muslu di jaar ci kalimaatillaah kaddu yàlla yi nga xamante ne at-taammaat yi nga xam ne dañoo mat sëkk min sharri ci lu bonu maa xalaqa li nga xam ne yéesu monu li nga xam ne moom la boroom bi bind boo ko waxoon lam tadurruk gis nga jiit boobu la fet doonu la woon lor <laughs> waaw waaw mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko muslimun al imaamu abul xuseyni di muslim ibnu al-Hajjaj rahmatullahi alayhi laaji laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Malik eh, solo na ko ci kitaabul jaami' maa yu'maru bihi min at imaam Malik foofu mu jëla ko Suhayl moom nag su eh, mu jëla ko ci baayam di Suhayl ibn Abi Salih mu jëla ko an ko ci baayam moom mu jëla Seydina Abu Hurayra foofu mu ne anna rajulan min aslam foofu dafa wax fan la <laughs> ne waa ji aslam la mooy aslam salamahallah waaw tribu bu siiw boobu ñoom Burayda ibn al-Husayb seen tribu bu màgg boobu radiyallahu anhum benn waay bu bokk foofu dafa ñëw xaala mu ne ma nimtu hadhihi al-layla ne yoleen saa man de biig nelawuma fa qaala rasulullah saa min ayi shay yoleen saa ne ko lu ko waral ba nga werek cekk ba biig nelawoo mu ne fa qaala la dagat ni aqrab yeneen saa salaam waaye benn ji daal moo ma fekk sama guddi gi yépp ci fitna laa nekk fa qaala rasulullahi ndawal yàlla saa salaam wax ba woon ne ko ama innaka law qulta hiina amsayt a'uudu bi kalimaati llahi taammaati min sharri maa xalaq lam tadurruk waaw <laughs> ne ko xanaa xamoo ne boo waxoon que a'udhu bi kalimatillahi tammati min ma xalaq kaddu yooyu boo ko xool maa ngi muslu di jaar ci kàdd yu borom yi nga xamante ne ñooy yu mat yi nga xam ne benn wàññeeku wàññeeku du ko dugg ak tammat sëkk min sharri ci li nga xam ne mooy lu yées lu ñaawu maa xalaqa li mu bind bu boobaa konoon ko kon jiit boobu doonu la woon sonal doonu la woon loro <laughs> noonu la ko imaamu Maalik indi kon xamaa la ñu ci aslam la bokk waaw baari xa googu nelawul ndax fettu fettu jiit ga naka noon al imaamu ahmad kon imam malik imaamu ahmad rahmatullah alayhi naka noon al imaamu abu daawud waaw imam abu daawud moom dane waa ji non seulement affaire bi da koo sonala sonala sonala sonal ba moom dañ ko wëndi utiya an nabi sallallahu alayhi wasallam bi la diirin la daxatu aqrab fa qaala qaala fa qaala law qaala a'uudu bi kalimaatillaahi taammati min sharri maa xalaq lam yulda aw lam yadurra imaam lam yadurra noonu la ko imaam al al Abu Daawud indi mu ne utiya dañoo dikkal indil boobu euh, euh, Taariq ibn Muxaashin moom moo ko jëlee Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu waaw jaarul ci ñoom Zakwaan ak yooyu hmm? ne moom mooy ki nga xamante ne nii. Eh, da moo ko jël seen Abu Hurayra mu ne dañoo indi yeneen saa salaam bi eh, la biya boo xam ne dañ koo fett waaw mooy ku jiit fett dañ koo indi la daxatu li ko fett nag du jaan de aqrab yeneen saa salaam ne ko boo waxoon a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq lam yul dam aw lam yadurra konoon te kon duñu la doonu la woon fett wala doonu la woon lool kon al imaam Abu Dawud ne ko al imaam at-Tirmidhi ak Ibnu Maaja imaam an-Nasaa'i moo ko ndiwul ci waa sunanul arba'a al imaam ne ko noonu imaamul Bukhari moo ndiw ko al imaam haafiz al-haafiz Muslim Abul Husayn hujjatul islam mu ne kitaabu dhikri wad-du'aa wat-tawba wal-istighfaar baabu fi at-ta'awwudhi baabun fi at-ta'awwudhi min suu'il qadaa mu ne wa haddathanaa Haaruun ibnu Ma'ruuf mu ne te nettal sunu sëriñ di Haaruun ibn Ma'ruf bi Abu Ali al-Marwazi Abu Ali al-Marwazi ad-Darir al-Baghdadi génn àddina la 231 rahmatullahi alayhi wa Abu Tahir yi ak Abu Tahir di Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi ma Abu Tahir al-Misri génn àddina la 250 am ñu ne 249 rahmatullahi alayhi wallahu ta'ala mu ne kilahuma ku nekk ci ñoom di jële an Ibn Wahb di jële ci Ibn Wahb di Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Muhammad al-Misri al-Faqih génn àddina 197 wallafdu mu ne kanta kaddu yi nga xam ne moom laa indi fii nag li Haarun sama sëriñ mu njëkk bi di Ibn Ma'ruf moom laa indi kaddu yi mu ne haddasanaa mu ne ne da Abdallah ibn Wahb gis nañ ko sànq rahima mooy Ibn Wahb qaala rahimahullah wa axbaranaa mu ne danottela amre mu ne wóobunul haaris yi di amre ibnul haaris ibn yaqub ibn abdillah al ansari mawla abu umayya al misri al faqih génn at neuf cent quarante-huit rahmatullahi alayhi am na wuute moom tamit ah mu ne anna yazid ibn abi habib wal haaris ibn yaqub haddatha moom amre mu ne kiñ naan yazid ibn abi habib di yazid ibn abi habib suwayd al azdi abu raja al misri gis tàllalay waa misrango rahmatullahi alayhi génn at neuf cent vingt-huit waaye wal Haaris ibn Yaqub al Haaris ibn Yaqub ibn Sa'laba al Ansaari mawlaahum al Misri génn àddina la 130 ñoom ñaar ñoo ko nettali haddathaahu an qaala Yaqub mu ne sëriñ bu njëkk bi di Yaqub moom li mu wax muy Yaqub ibn Abdillah ibn al-Ashaj ñu ne qaala Yaqub ñoom ñu ne qaala ah Yaqub wa qaala al-Qaqaa mu ne Yaqub di Yaqub man Yaqub ibn Abdillah ibn Lashaj ah, génnaat na cent vingt-deux moom euh, wa qaala mu ne wa qaala wax na al-Qa'qa' ibn Hakim al-Qa'qa' hakim al-Kinani kañ la gënaat na kañ la génnaat na loolu dajuma ko an Zakwan Abu Salih mu jëla ko ci Zakwan tàllale bu guddi bi Zakwan Abu Salih ma as-Saman az-Zayyat lañ gis ci hadis biñ génn génn am na cent un borom import export an abi hurayrata mu jëla ko ci sayyidina mawlana abu hurayra al-hafiz ad-dawsi radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa qala ya rasulallah ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-bariha qala ama law qulta hina amsayta a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lam tadur voilà <laughs> waaw mu ne ko boo waxoon kaddu yi moom du la lor kaddu yooyu nag kaddu la yu màgg a màgg moo daal imaam al-Hafiz an-Nawawi ci al-Minhaj mu ne yooyu maana wal kaamilaat allati la yadxulu fiha naqsun wala ayb wa qiila an-naafi'a ash-shaafi'a wa qiila al-muraad bil-kalimaat huna al-qur'aan wallaahu a'lam <laughs> mu ne nee nañu al a'uudu bi kalimaat kalimaat yooyu muy wax mu ne mooy yu mat yi ak tàmmaat yu mat yi mat allati yi nga xam ne laa yadxulu fiha naqs ak wàññeeku du ko dugg wala aybu wala ayib waqiila am nañu ne mooy yuy jariñ it an-nafi'a wa shafi ash-shafiya tay fajaati am ñu ne am na ñoo xam ne nañ kalimaat yi liñ ci jublu fii ma alquran mu ne wallahu taala a'lam waaye mooy kàddu yi boo ko waxee a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq loolu boo ko waxee mooy yow doo am problème te moom la waxoon te xadis xawlatu bint Hakim as-Sulamiyya e, foofu it xadisam tamit loolu la yoneen saa sam doon wax te loolu ñoom imam Muslim imaamu Maalik it indi na ko waaw e, boo xamante ne nii e, dane moom xawla dégg naa yeneen saa salaam sami'tu rasulallah saa salaam yaqul man nazala manzilan thumma qaala a'uudu bi kalimaatillahi taammaati min sharri maa xalaq lam yadurruhu shay'un hatta yartaxila min manzili li dalik loolu nag li muy gën a niru imaamu Nawawi mu ngi naan am nañu ne wa alquran waaye amaana loolu dëgërul li dëgër mooy kàddu yii nii la waaw peut-être booy euh, bu dee day firi kaddu yi waaw loolu mën na nekk lool que ne yooyu mooy alquran parce que alquran loolu tamit baax na loolu jum na non li ma euh, kii woon dama foogoon ne mooy na ne yooyu mooy boo jàngee alquran rek doy na déedéet mooy kaddu yi ngay wax mais kaddu yooyu waaw alquran kaddu borom bi la tabaaraka wa taala euh, loolu dugalaale na ko waaw kaddu yooyu ci lay jaar di muslu borom bi nga musal ma ci li nga xam ne min sharri ma xalaq yonent baay saasam foofu dane man nazala manzilan te xadiis boobu moom la jiital laata mu yónde xadiisu euh, ki nga xam ne mooy Seydina Abu Hurayra bii mu nekk Sayyidatu Xawla mu ne dégg naa yonent baay saasam mu ne képp ko wàcc ab waay ba pare summa qaala ginnaaw gi mu ne a'uuzu bi kalimaatillaahi taammaati min sharri ma xalaq lam yadurruhu shay'un hatta yartaxila min manzili zalik boo waxee kàddu yooyu du la lor fa nga wàcc noonu dal waay boobu ba ni nga fay jógee voilà dara du la fa lor waaw léegi nag boo ko waxul nag ah waaye moo tax waa ji yeneen saa saa ne boo waxoon lee lii lépp du la dal ah. voilà lii ñuy lépp daanu la woon dara te bu mel nii imaam dina ko indi ci kanam dina indi xadiis bu bu bu mel nii hadiisu Seydina Usmaan waaw waaw boobu mooy beneen bi bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul loolu dina ñëw ca kanam pas ci buntu bi mais bunt bi nga xam ne moom moo ci tegu waaw hadiisu non ci buntu bii la kay mooy dernier hadis bi incha allah dina ñëw foofu tamit beneen façon loo xam ne boo ko waxee it eh, dara du la lor waaw bii moom boo ko waxee mooy bërëb ba nga ko waxee dara du la fa lor kon nag mu ngi noonee euh, kon muy kàddu yoo xam ne daa nekk xirz kàddu la yoo xam ne da lay da lay ci li nga xamante ni mooy euh, lu ñaawu mettit yi nga xam ne mooy jóge ci mbindeefu yàlla yi boo ko waxee rek borom bi dalay aar jaare ko ci kàddu yi nga wax nii li nga xamante ne mooy ci ayu yi nga xam ne borom bi moo ko bind loolu ñu ci xam ne tamit min sharri ma xalaq loolu yonent saa sala wax day war ne li nga xam ne mooy lu sabaan borom bi moo ko def ci àddina bi voilà wuteeg li mu'tazila yi di wax yooyu déet eh, ndax borom bi tabaaraka wa ta'ala eh, moom wan nañu ne eh, yeneen saa salaam fii ne min sharri ma xalaq li nga xam ne borom bi nekkul ne lu baaxul borom bi dañ koo forcer bëgg ko ci àddina bi mais am na déedéet moom la nam waaye ci kate nag lañ ko kotul askanale tout le temps voilà ah mu ngi noonee quoi <laughs> moo tax al imam al kon euh, lëkkaale suñu bunt bi ak euh, buntu suñu xadis bi ak buntu bi di wax ngëneelu kon sikkar suba ak ngoon kii xam nga dane ngoon la gis na xadis Seydina euh, imaamu Maalik bi wan nañu ak al Baarixa kàddu boobu que ne biig la woon que man waa ji nee na man maa nimtu waaye yoneen saa sala man biig nelawuma man guddi nelaw guddi ñuy waaye yoneen saa sala man nelawu mu ne ko lu ci lu ko waral mu ne way benn scorpion waaye benn scorpion moo ma ne ray wayow xaw naa dee guddi gi yëpp nelaw parce loolu dafa mais am na ñoo xam ne bon <laughs> fee ca Bawol lañ doon wax naan sa jiit jiit jiit jiit jiit euh, euh, lanu ko jigu ko jigu ko voilà parce que am na ñoo xam ne jiit da leen a jiit ñoom loolu lañ koy waxee mooy yow jiit man na la scorpion man na la fet après day metti nii rek après dem quoi mais am na ñoo xam ne bés bu leen laalee da ngay foog ne waa ji mag la de da ngay foog ne fii xale la daa nekk xale day jooy magum jëm ngay yi day metti jàpp ko ay heures yi waxtoo wax léeg lañ ko yóbbu ci nga xam ne ñooy mocc ngir wàcc affaire bi waaw ñu am na ku ma ci gisoon mais ba mu ko dalee ca tool ya kooku moom ba ko jiit gi ne rey dafa mujj sax ñun ñëpp a wàcc <laughs> waaw dañoo mujj teel keroog dañoo teel a parce que waa ji moom mbir ni mu mette woon ci moom dafa metti metti boo xam ne ak ni mu nekk mag moo ma mag ba pare eh, bon yàgg na ëpp na ay ay ay vingt cinq ans di dem daa yi nawet ca Bawol <laughs> bu vacances ñëwoon comme vacances yi nii dem di bàyyi foofu mais sama benn cousin ba mu ko affaire bi dóoril ja jiit bi ñu benn toolub gerte lañ ne xaw ma toolub dugub jékki rek wala ca kër jàkk <laughs> waaw salaamun aleyk salaamu aleykum yaa ahla kër jàkk <laughs> waaw sorew eh, kër njàkk foofu la ca bawol ca Mirina côté Mirina <laughs> ca ña xam côté yooyu waaye ba mu nee ko rey non dañoo mujj dañoo mujj wàcc parce que euh, mënuñu woon a continuer di liggéey te moom mu ngi yuuxu yuuxu yu toll noonu ah. ak kii yóbbu ko après bon man daan ci woon ni ko yóbbu ngir gars yi moccal ko ci village boobu nga xam ne bariwul woon sax ay kër muy kër jàkk ci boppam euh, muy loo xam ne koom dañ naan eh, jiit jigu ko alors que man ba mu ma nee rey bu ma jiit ji dóoree dóor man jiit ñaar yoon la ma fett te pourtant jooyloowu ma kiiwu bon dinaa yëg benn genre dangar buy yéeg buy yéeg tuuti ci loxo ba moom fettee ci loxo da ngay jékki yéeg mel ni ngay yéeg ni muy monter jékki di monter jékki di monter di monter après mu jeex ah ci tànk it euh, ci la ma dóor sax benn guddi ni mais dara dama koo këdd këdd këdd ko mu faatu waaye affaire bi teewuma ma euh, man nelaw naa <laughs> voilà <laughs> voilà mais loolu loolu nag après gaa yi ne ma yow c'est que jiit dalaa jik moo tax waaw xaw ma tax tax bi mu njëkkee fit fett ak sama cousin boobu ban moo jiituuti waaw ñoo yow jiit dalaa jik mais bés bu la jigul woon tey di nga am problème <laughs> xanaa moo dal saxaaba bii ne yoneen saa sallam way way yoneen saa sallam man biig man man nelaw ma biig yoneen saa sallam na ko lu ko war mu ne benn jiit moo ma fett yoneen saa sallam ne ko boo waxoon kàddu yi nag dooru la woon loran law qulta xiina amsayta ba nga xëyee ba nga gontee boo waxoon a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq lam tadur mooy kàddu yi protection la ci guddi ci hawaam yi yi nga xam ne ñooy dox di di di gaañaate ñoomin jaan ñoomin jiit ñoomin façon yooyu doon la woon lor moo la al imam al-Qurtubi euh, wane kon sikkaru ngoon bokk na ci ngëneelu wax sikkar si mooy da lay aar ci yooyu moo daal imaam al-Qurtubi mu ne man de mundu sami'tu hadha al-khabar amiltu <laughs> al imam <laughs> al-Qurtubi mu man gis nga hadith bi moo ko déggee ba léegi rahimahullah man dooru ma woon bàyyi di ko def ah. ma seetlu nag kene ba saa bu ma ko waxee dara du ma dal dara yooyu eh, eh, dara duma lam yaduruni shay waaw lam yadurani shay dara duma lor waaye mu ne benn bés laa ko bàyyi benn ngoon laa ko bàyyi ngoon goog laa ko bàyyi benn jeet benn jiit fett ma <laughs> nee na way ma xalaat ne waaw mais man affaire ba ko doon wax pourtant après leen ma xalaataat ne é c'est koo fàtt <laughs> waaw dama ko fekkee waaw mooy borom bi bu la bëggee tamit bu dugalee ne jiit dina la fett guddi googu dalay fàtteloo lool te dinañ ko gis xadiis Seydina Usmaan ñu la doon wax ah bismi bismillahi alladhi la yadurru ma'a loolu tamit dinañ buñ càccee bi dinañ ko gis waaw bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ah, ñetti yoon ah yan boo ko defee dara du la lor waaw waaye boroom bi bés bu bëggee lenn ci dogalam bu jiitu dal la dalay fàtteloo la nga xam ne moom moo def ne loolu ku ko wax lii du la dal waaw moo tax <laughs> bu dogalum yàlla ñëwee moom loolu moom day ci wa idal maniyatu ah, anshabat azfaraha alfayta kulla tamimatin la tanfa'u dogalu yàlla moom bu ma nee ñëw borom bi ci boppam lii nga xam ne moom moo ko def jàngal ko yonentam alayhi salaatu wassalaam mu xamal nu ko bés bu yàlla dogalee na yow tey nag dogal naa yow jiit fett la wala jaan màtt la loolu la la koy fàtteloo waaw bu ko defee <laughs> moo dal imaam al-Qurtubi rahimahullah da ngay jékki rek mu ne la rëy nga yoo mbir maa ngi noonu mooy borom bi moo la ko fàttaloo ko moo la ko fàttaloo ngir dogalam yàlla bi nga xam ne moom la dogaloon ci lu jiitu moo tax dogal kenn manu koo dawaa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf li borom bi dogal ci yow ne moom dina am laama xaala bokkul ak yeneen yi nga yiñ def ca partie ca xaw lawhul mahfuz yi nga xam ne moom du soppeeku loolu kenn manu ci dara waaye bu dee yi nga xam ne côté yi nga mën na soppeeku dañ naan la ah boo saraxee lii de man na laa fenqal nangam moo tax xadiis yi di la wax lool wala boo saraxee ah, ku bëgg ñu barkeel la sa dunu yokkal la saw fan ah del fal yasil rahima am gisoon nañ ko waaw man araada an yunsa lahu yonent bi alayhi salaatu salaam ne képp koo xamante ne nii bëgg na ñu daal di lay yokkal li nga xamante ne nii mooy sa say say jeexital man wu yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahima waaw képp ku bëgg an yubsata lahu ñu yokkal ko wërsëgëm wërsëgëm yaatu wa yunsa lahu fi athari waaye ñu ay jeexitalam borom bi yokk ko waaw loolu nag waxoon nañ la ñaari fekki jàmm mooy borom bi da koy guddal boo fi newatul it mu mel ni yaa ngi fi wala boog mooy dalay yokkal say fan mu ne kooku na e, yokk li nga xam ne mooy na jokk ay mbokkam <clears throat> loolu la mooy léegi bu borom bi nangu e, ñi nga xam ñoo ko ko ñu sawloo asaru mooy ñu guddal fanam ah ñenn ñi non du way fanam la ñuy guddal mais borom bi dañuy def barke ba bu bu génnee at day mel na kuy dund waaw mais bu dee ci ñu njëkk wax lool kën ni dañ ko yokkal fanam mooy borom bi bu namboon ci lawhul mahfuz barul farul soppeeku bindoon ne yow di nga dund soixante cinq bu dee sara bu dee jokku nga mbokk boo jokkul mbokk nag soixante trois ans bu dee lam defoon ca lawhul mahfuz ba le soixante cinq la day def nga jokk mbokk mu yokk waaye bu doon ne soixante trois ans lañ fa def ne la boo jokkee mbokk dund soixante cinq ans yow doo ko doo ko jokk ko defee soixante cinq yi ci ngay yem après daal di jàll daal di jóge ci sa tukki bi nga xam ne moom nga ne woon ci kaw suuf léegi nga nekk koo xam ne dañ lay nettali waaye du yaay yaay nettaleeti waaw léegi kay jeex na waaw wa jaa sakratul mawt bil haqq daal di agsi wallahu taala kon hadis bi daa nekk li nga xam ne mooy musluwaay yi nga xam ne nit ki yoroon saa saa dañu koo jox ngir ñu koy wax guddi waaw bu ngoonee Ah, te wax nañ la ngoon sànq wax nañ la ci xadiis bale fii na am say boo ngoon jotee rek nga wax ni a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma boo ko waxee borom bi maa ngi muslu ci sa kàddu yu mat yi ci lu bonu li nga xam ne moom nga bind ci ayu li nga xam ne moom nga bind loolu nag yàlla bind du ay ay du alhamdulillah ay aqrab yooyu kese de waaw lay musal ci lépp bépp ay boo xam ne lay tukkee ci lu yàlla bind jeex na waaw rawatina ñoom ñii nga xamante ne nii ñoomin jëfit di la kar màtt la benn crocodile <laughs> ngay dox ci àll bi rek jekk benn jëfit daal di génn rek xàmp sa tànk bi <laughs> waaw <laughs> wala yooyu benn benn gaynde daal di lay kar wala benn segg wala benn till walla benn éléphant bu mer daal di lay fëgg li nga xam ne mooy kiiwam boobu euh, bakkanam bu gudd boobu xurtuum gi ah trompe lu tudd voilà daal di jazaakallahu Ibrahim mooy daal la koy dóor wala benn nag bu la bu la mbëkk wala xar am kuy mën a la tël waaw daal lay xoseeg bi jën waaw yooyu yëpp boo ko waxee insha allah lii nii boo ko waxee rek da lay muccal waaye nag bu borom bi dogalee ne loolu dina la dal dala koy fàtteloo